farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fi al-baab ath-thaalith fi al-adab wal-fadaa'il kadhal musaafahatu wat-tilaawa ifshaa'uka as-salaama was-saxaawa kon ba léegi sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi ñu doon limal al adabu zaahir muy tegginu biti yi feeñ waxoon nañ la dina ci lim ñaar fukk ak juróom ñu ngi woon ñun ci fukk ba ñoo euh, juróom benn bi adabul akli moo doon cinq mithluhu siwaak siwaak moo doon six moom lañ gisoon bii weesu walillahi alhamdu wal minna am na luñ fàttewoon yeneen tubaab lay saa saam bu ma sowoon a nelaw ba yeewu soccu lay njëkk a def comme keroog bi sayyidatu euh, sayyidna mawlana ibn abbas radiyallahu anhuma bi mu fanaanee ak moom fanaan kër néeg tàntam taam di yaay ummu eh, kii eh, yaay Maymuna bintul Xaaris ndax sëru eh, rakku yaayam la bam fa fanaanee yonent mi alayhi salaatu salaam mu yeewoo li mu njëkk a def dafa jël di socc bi waaw gis nga ci la faxase woon xar di jàng yam jàng après laata muy ci dugg di ci wanag wi di waajal dafa socc waaw te sa moo tax soxnaam yi dañ ko xamoon dañ ko ko doon waajalal waaw te bu masoon a dugg ci kër gi dem kii ba ñëw loolu lay njëkk a def waaw ba moo tax lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne li taxoon surtout bu dugg woon ci biti ñëwaat moom la doon njëkk a def mooy parce que xam nga boo génnee di wax ak nit ñi di kii wag lii sa gémmiñ man naa soppeeku te comme que yonent bi alayhi salaam bokkoon na ci sunnaam loolu lenn ci boroom xam-xam yi ñoo ko wax que mooy bu duggoon ci kaw ko muy al imaam al qurtubi mooy sëriñu al imaam al qurtubi boroom tafsir bi voilà moom mu ne parce que yonent bi alayhi salaam bu duggoon këram ñu mu doon njëkk def kër soxna sam nekk wala néeg ba mu dugg li muy njëkk a def mooy day fóon soxna si door a door a door a toog waaw xoolal ma lool rek léegi fii mu ne kan moo doxalati lool kan moo xam ne sax sunna la ñun foog nañ ne tubaab yee xam lool eh, gaa yi ay tubaab lañ nag kay way Juliette ak gaa yi waaw fii mu ne képp ku ko def ñu jàpp ne sa waay tubaab la non sa waay de tubaab fini la alors que loolu moo doon sunnaa yonent bi aleyhi salaatu wa salaam waaw da doon génn sax di dem foon soxna si door a génn waaw yaa subhaanallah loolu boo koy wax fii mu ne gars yi moo tax gis nga boo jàngalul nit ñi diine xamal leen seen diine mais à condition que ki koy jàngale xam lii bu ko xamul nan la koy jàngalee ba pare nag di ko ñaawul fii mu ne gars yi nga xam ne dañoo gi <coughs> te lool mais nag ku koy def bul ñëw di ko wan nit ñi voilà loolu yu mel nii par exemple soxnaam yi ñoo ko doon nettali nekkul na yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa nekk ci biir nit ñi parce que loolu beneen problème la nekk ci biir nit ñi di def yooyu yow am na koo xamante ne nii dafa faible waaw yow ba mu la gisee nga def lool ci la yoo ay mbir yëngu loolu yëngu ci moom mu dem comme que amul soxnaak yooyu mu dem njaaloo ji yow am nga ci bàkkaar bi parce que yow yaa fi def ci biti lu tax moom loolu yëngal ci moom lool. moo tax loolu tamit lu ama am solo la waxuñ la nga nekk fii sawaay ak nekk ci réseaux sociaux yi di publier ak yooyu nit ñi di la gis ngay def yooyu loolu tamit kenn du ko def parce que xamoo kan moo gis ak ñi koy gis ak waaye dañ lay wax lan moo tax ñii soxnaam yee ko doon nettali hein soxnaam yi ñoo ko nettali ah amul benn saxaaba bu ñëw ne yeneen tamit saa saa bu doon duggut kii te lool sax imaamul Qurtubi moo ko moo ko moo ko jànge ci loolu ne loolu la moo taxoon moo gënoon a tax voilà. te sayyidatu Aisha laaj nañ ko mu ne yonent bi alayhi salaam da doon léeg-léeg da doon kii bu bu doon génn ci jàkka ji war a dem julli ji da doon fóon kenn ci soxna da doon door a dem ba sayyidatu sayyidna Urwa radiyallahu rahmatullah yi nekkoon doomu az-Zubayr ibn al-Awwam ne daa mel ni kon yow la woon mooy histoire bii ngay nettali yow la woon mu muñ waaw loolu yëpp nekk mooy booy dem loolu bu koy def fii ñu ne tubaab nga léegi yow mi ñu doon wax tubaab nga nga bëgg cee génn parce que lu neex gaay bu ci génn léegi yow soppil sa yére boobu ne man sax dama koy continuer def mais defatuma ko parce que damaa gis waaye yow gis naa ne daal moo gën a voilà c'est l'affinité wane sa kii am bokk amour envers la femme ak sa soxna ak yooyu ma ne def ko royu yàlla li royu ko yonent ma a sa saam léegi def ko lool sunna nga nekk voilà jeex na te ulaayika alladhina yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat yow bu dee ne suñu boroom moo naan <laughs> gaa yi def yu ñaaw bu ñu tuubee sax ñooñee te dëggu dëgg damay ñooñ ñi nga xam ne damay soppi seen yu ñaaw yañ doon def def ko yiw yow li nga doon def daa ñaawut sax waaw yow kon lan la ñuy wax ci ki nga xam ne li mu doon def sax baax na sof que manuñ ne ko woon am na ci tiyaaba parce que amu ci woon benn benn yéene waaw bu doon na yéene ko pour gi gillu gina rafetal entre soxna <laughs> loolu tamit lu baax la loolu tamit da ciy am dara parce que loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne ko yow ne innaka laa tunfiqu nafa Xudayfa la ko doon wax Seydina Xudayfa radiyallahu anhu foog naa moom moo ko solo laa tunfiqu doo dépenser nafaqatan benn dépense hatta luqma illaa ujirta biha lu dul ne fay nañ dees na la ci fay waaw lu dul ne dees na la ci di nga am yool ci loolee hatta ba mu ba hatta sax ba mu des waaw ba ba sax al luqma li nga xamante ne nii mooy ab dànq. bi nga xamante ni ab tibb la nga toog ak sa soxna di lekk nga jël moo xam kudd la wala fourchette dal di koy càpp defar ko ba mu baax jël ci xeetu lekk yi nga xamante ne nii ñoo ci nekk lu dul ne lool ne ko waaye ah maa la jox bii moo namuur moo lu la neex walla lii de moom maa la ko jox yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ma ne waaye nit ki du dépenser benn dépense boo xam ne waaye nag tabtaghi biha wajhallah voilà danga ci doon sàkku ba dépenser nga doon def <coughs> ngir yàlla dimbali sa mbokk dimbali ñoo ko soxla ah ak yu mel noonu nga ciy sàkku eh, eh, ngërëmu yàlla lu dul ne yow dees na la fay ci lool xatta te taj'alu xatta luqma ba mu des sax ba man bu dee ab ñaag la moo xam ab fourchette boo defar ab kudd boo tibb ba mu baax nga sexal ko madame wala madame sexal ko monsieur voilà yooyu yépp mu ne loolu ngay teg fii fii raatika sa gémmiñu soxna sax loolee dañ la ciy fay kon nag mu ngi noonu eh sawaay tawal xadiisu rawaay rawaahu ash-shaykhaan radi mu ngi ci Muwatta tamit al imaamu Maalik ibn Anas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ngi noonu xoolal yii nii rek fii mu ne yii ko doon def tey non non ñun vraiment on est à quoi <laughs> xamul sunna da wala am na ñoo xam ne xam nañu ko mais am nañu nee nañu dañoo am dañoo am kersa dama naa la anoo amoo kersa ah mais da ngaa ruus def sunna voilà mais kersa moom lu baax la lu baax la indi kersa nan la mën a yóbbu nga xam sunna ba pare doo ko def ndax rii nga xaw nga bon non damay bañ femme bi yab ma ko waa lan la lay yabee xanaa du yow yaay moom rek hein xanaa yow. yonent bi alei satu salaam waxul ne kenn du sopp kenn du gëm dëgg-dëgg ci yéen xatta lu dul mu soppal mbokkam li mu soppal boppam te nag ñooñu wa aatital qurba xaqa suñu boroom dane joxal ñi la gën a jege te yow ki la gën a jege mooy soxna bu dee moom ak xam jooju ak liñ ko soppal yi nga soppal sa bopp soppaloo ko moom mais moo tax it la paa ba doon wax man de mariage léegi jaaxal nañ la ma waaj benn waay ma ko doon nettal nee na benn paa nee na mariage léegi jaaxal na ko gars yi de fi ñuy mayee daal mooy de nga gis fantasiro daal gars yi tasaaroo <laughs> ndax jikkul rafet yi ak yi yëpp da ciy amul c'est rigide affaire yi bon dara luy wane ne fii sax neex na amul zut ñëm ne zut femme bi ne fee ci ay mbiram léegi téléphone yoon ku nekk nekk ci say téléphone bu ñuy añ sax daanaka duñ ko bokk waaw wal iyaadu billah nekk ñu ne ñi ñu ngi sëy quoi couple lañu yow c'est couple lan la couple rek la kon nag <laughs> voilà <laughs> kon mu ngi noonu kon liñ doon wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam siwaak la mujjee def ah ah ci kaw suuf kon nag yooyu yëpp di wane amuk solo voilà voilà kon nag sëriñ bi di continuer kon gisoon nañu yi nii yëpp léegi nag kon juróom benneel bi léegi nag mu ne kadal musaafaha bokk na ci li nga xamante ne mooy ci tegginu biti almusaafaha mooy saafoo wante booy nuyoo assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mooy nuyub lislaam waaye boo ci tegee musaafaha dafa am solo saafoo wante doqoo loolu lépp baax na même bu dee am na yenn xadis yu naan non yonent bi saa saam da doon tere lool waaye loolu loolu dëggalu xadis boobu de façon wérul mooy xadisu al imaam ibn Maaja bi rahmatullah aleyhi loolu noonu daa loolu dëggalu voilà ne yonent waaye saa saam dañ koo laaj eh, ne eh, <coughs> est ce que mën nañoo doqoo ñenn ñeeg ñenn mu ne déedéet waaye dee leen saafuwante loolu noonu dëgërul parce que Seydina Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu comme ni nga xam ne eh, ba mu jógee fële ca Éthiopie ca yi ñëw ci yonent waaye saa Xaybar mu gis ko yonent waaye saa saam dafa jóg ne man de xaw ma ci ñaar yii ma am ngañaayu Xaybar gii ma am ak lan dëkk wala bu dëkk Seydina Jaafar mii sama mbokk mi moom laay bëgg dafa jóg doqoog moom voilà jóg teeru ko voilà ne ma adri am euh, bi ayyihima ana afrah bi fathi Xaybar am bi qudumi Jaafar radiyallahu anhu kon nag loolu day wane loolu bañ a nekk voilà te yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ci xadiis bu nekk ci Muwatta al imaamu Maalik rahmatullahi alayhi non kii moo ko wax euh, Seydina Ataa ibn Muslim ibn Abi Muslim ah al Xurasaani moo ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne ah, que ne eh, am na nag hadis bii nii mooy da ngay gis ne jokkaloowul waaye am na yeneen yu koy dëgëral ko yonent bi alayhi salaam dane tasaafahu yadhabil ghil wa tahaadaw tahaabu wa tadhabil shahna mu ne dee leen doqoo bu ngeen di nuyoo mooy dee leen saafuwante am na ñooñu nit ñi dañ ne wante mooy ña nga nga boo ngeen di nuyoo nga ñaan ko mu jéggal la mu mu mu baal la ak yooyu am na ñu wax lu am na ne non mooy saafuwante bi ñu xam joxante loxo beeg yooyu voilà. bu ko defee yuzhibul ghilla bu ko defee adaawa noonoo ki waroon a nekk seen diggante ndax loolu bu ñàkk léeg-léeg muy am ak yenn ñëkk-ñëkk dina deñ waaye wa tahaadaw joxe leen ay kado tahaabu joxalante leen ay kado ngeen soppante tahaabu wa tadhabi mu dal am ñu dem ashahna ñëkk-ñëkk yeeg yenn noonoo yu mënoon a xew ay joxante kado lool mën na koo dindi kon nag musaafaha ngoog mu ne wattilaawa beneen bi juróom-ñetteel bi mu ne di jàng li nga xamante ne mooy alquran